waa ji nga xamante ne nii moo feeñ fële ca arab ya ca suñu mbokk ya fële ca biir nag arab ya ca biir a biir waaw ñoo yées de <laughs> ñu ne moom halaka alxuraan mooy ne nekk na ci problème mu parce que disette noo leen dal halaka fii tekkiwul xam nga xalaka day tekki faatu na mais tekkiwul ne xalaka xalaka fii tekkiwul ne mooy faatu na déedéet waaw mooy ne nekk na ci position boo xam ne baaxul ci ñoom ndax ñàkk moo leen dal ak ñàkk taw ba dañoo nekk ci aajo gaa yi daanaka taluñu xeex sax waaw taluñu xeex parce que dañoo sonn waaw dañoo sonn lool mu ne ko nag ñu ne ko nag wa halaka non seulement moom moom waaye wa asaabatuhum te dal na leen ñu naan waa nga xam ne yadda'i waaw woo waxuñu ko de yadda'i hadha ar-rajul alladhi xaraja yadda'i an-nubuwwa ki nga xam ne moo génn rek di fi wootewu ñeneen ñeneen tibaale saar saam da doon wootewu quoi mi doon wootewu ak yonent ah génn na àddina de non pas génn na àddina mooy kii dal na leen de ma maral bu tar talatuñ dara waaw léegi nag waaye yemuñu foofu yemul foofu de wa asabatuhum sinoon te nag gis nga maral alqaxt voilà mooy alqaxt moo leen dal mooy tawatul nekk nañ soxla nañu ndax foofu duñu bay dara imaginer foofu ni mel bu leen lii da yokkee dal fa halakat amwaaluhum seen alal ya mooy seen jur yaak seen troupeau ya seen xar ya seen gàtt ya seen bëy yaak géléem yaak li ñu am yépp dee na ci li nga xam ne mooy maral gi leen dal sécheresse bi ñu ne ko nag ñu ne ñoom arab yooyu ci biir lettre bi ñu ne ko nag bu dee ne bu dee ne am nga aajo ci léegi mooy euh, bu ko defee nga dugg leen benn yoon dem songu leen bu ko defee nga boole foofu sax ci empire bi mu jeex kon nag il est le c'est moment waaw c'est le moment c'est le moment léegi nag biñ ko waxee lool nag fa baax rajulan min uzama'ihim yuqaalu lahu Qabbaad léegi nag Hiraql tamit bëgg a saisir occasion boobu mais waaye ça fait l'occasion malgré lim xamoon malgré lim xamoon ah moom moo fi ne woon bu yàggul que ne dina moom yi bu dee liñ may wax dëgg la xam na ne li koy Abu Sufyaan wax dëgg la ndax ñim ne woon bu waxul dëgg ngeen wax ma ñooñu waxul dara te bam ci waxtaanee naataangoom ba da ne ko si Ibn Naadur wala Ibn Naatuur da koo confirmer mbir mi mais mu bàyyi loolu lépp moo tax nit dina xam ba pare alko kooku nag ay mbugalam mooy gën a tar ñi ci des waaw ku xam dëgg ba pare gëmm ci bañ loolu moo tax yonent ma saar saam ne woon Seydina Adi ci jataay bii weesu moo tax ghayril maghdubi alayhim waladdallun yonent ma saar saam moo ñoom moom sànjum suñu borom moo dal seen kaw pa lu tax parce que wuur yàlla day na jox xam-xam hein ñu xam lu leer ba pare tëdd ci di doxe seen bakkan bañ ko bañ koo xamante ne te képp koo xam ne mooy ku rëy buur yàlla du la bëgg waaw ndax al azamatu ak al benn bi mooy isaaram benn bi mooy ridaa am benn bi mooy làmbaayu kawam ak rëy rëyloo ko màgg màggulu benn bi mooy làmbaayu kaw suñu borom benn bi mooy làmbaayu suufam waaw mooy yow képp ko mel noonu buur yàlla nag ñooñu day tar mer ci ñooñu nga gis dëgg bañ ko ginnaaw bi nga xamante ne ni jaa gis dëgg xam ne lii mooy dëgg waaw kayfa yahdi llahu qawman kafaru ba'da imaanihim ba pare ñu xam ne anna rasul xaq buur yàlla li lay gindee nit ñoo xam ne dañoo weddi ginnaaw bi ñu gëmee mooy gëmoon nañ ne yonent bi alayhi salaatu salaam dina ñëw que bu ñëwee dinañ ko jàppale ba moo tax kaanu yastaftihuna gaa yi nga xam ne ñoom lañ dëkkaloon Medina la leen doon ñoom juif yi yéen am na yonent mujjeelu jamono guy ñëw ndax xamoon nañ ne day foofu lay nekk Medina lay nekk ñu gaaw dem fu jóge Sham bari fa ngir jàpp ne kon comme que loolu nañ fa dem bu ko defee ñoom ñu espérer woon ne ci ñoom lay bokk. Hmm? mooy neewoon nañ bu ñëwee ñoo doon arab yooyu kuñ ci masoon a daje euh, amal problème waa lan waa Aws ak waa Xasraj dañ la doon menacé ni ngeen xaar rek léegi gis nga bu yonent mujjeelu jamono ñëwee dinañ leen rey rey ngoo xamante ne nii xat la andin wa iram gis nga du dégg ngeen yéen arab yi dégg ngeen Iram ak Aad niñ leen defoon ah bi alquran moom la ci ñun Irama zaatil imaad allatii lam yuxlaq misluhaa fil bilaad wa Samuuda allaziina jaabu saxra bil waad waa Samuud niñ leen buur yàlla faate woon ah gis nga fray gu toll noonu lañ leen di def xaaral ba yonent boobu ñëw rek kon ñooñu. nañ pare ngir dimbali ko mais bi mu ñëwee mu leer indil leen bil bayyinaati qaalu hada sihrun mubin ñu ne lii daal du dara lii magie magie la boo xam ne bu leer naññ éclatante c'est une magie éclatante xaw ma sax ku ci dute que ne Seydina Muhammad nii c'est un vrai magicien walla iyaazu billah kon buur yàlla ni lay bindee nit ñoo xam ne dañoo gëmoon dañoo wedd ginnaaw bi ñu xamee dëgg gëmoon ko ba pare ñu xam ne yonent bi alayhi salaatu salaam mooy dëgg wa arafu anna anna bi nabi xam nañ ne mooy dëgg kon ñoom buur yàlla daf lee nag dafa tarmer seen kaw nasaraan yi nag ñoom en général c'est que dañ dul xam dara mais kii nii dafa xamoon parce que moom xam nga buur yi bokkuñoo lamdaay ak ñeneen ñi ñuy accéder ca xam-xam bi keneen mënu ko accéder te ñoom dañuy vérifier dañuy vérifier xam-xam boo gisee chrétiens yi moo tax bokk na problème bi ñu am ak protest protestants yi catholiques yi laa bëgg a wax mooy loolu que ne ñoom catholiques yi muy Rome Rome Italie bi ak ñi topp pape beeg yooyu da gis affaire bi ni ñu ko kiiwee organiser ñi ñoo yor xam-xam bi ñi ñooy kilifa yi ñi ñooy kii yéen nag yéen dee leen ñëw bu ngeen amee ay péché ñëw fii ñu leen di kii mooy. loolu seen waajam lutteur bañoon quoi ay nekk fi pare jàpp nit ñi seeni baadool di leen def loolu ne mais mooy ne ñoo en général xam-xam bi daal ñu ko verrouillé ñoo nag xam nañ ñooñu seen àtte ñoom juif yi yem mais en général chrétiens yi boo leen jëlee xamuñu parce que en plus seen ngandum false yi ñu yor li nga xam ne moo doon ay àtte ci kii bi yëpp ñu dindi ko dese ay paroles sagesse yoo xam ne boo leen intéressé kese la ñooñu nag dañoo réer parce que li ñu jàpp foog na ni fii dara lañ jàpp ndeke jàppuñ ci dara ndax téere ñu yor yépp lañu falsifié te tamit yoruñu téere euh, vrai parce que l'évangile selon Matthieu Matthieu masula gis Seydina Isa alayhi salaam l'évangile selon Paul Paul masula gis Seydina Isa euh, Seydina Isa alayhi salaam mais li ñuy wax yépp ñoom ñëpp kenn gisu ko ci loolu mooy ay riwaaya da'ifa lañ amuñ jàll amuñ tus di wax ñu naan non dañ ko ko inspiré buur yàllaa leen ko inspiré waxi caaxaan yooyu mooy la moo tax bu ku jàpp nag ci yooyu mooy ci réer nga dëkk moo tax ci réer ngay dëkk parole de sagesse ku ne mën nga koo bind waaw parole de sagesse ku mais parole de sagesse taxul nit jub te tamit taxul nit jaamu yàlla buur yàlla kenn du ko jaamoo ci yaakaar naa ak foog naa ne lii mooy baax déet ala bayina qul innama ad'u ila allah ila innama ad'u ila Allah ana wa man ittaba'an ala man damay woote jëme ci yàlla ala basira teg ko ci clairvoyance waaw ana man ak képp koo xamante ne ni danga maa suivre danga maa topp kon mooy affaire bi daa war a leer tegu ci xam-xam waru la nekk rek ay émotion ay coup d'émotion loolu du diine waaw bu ñu waxee gaa yi kii nii tëb wane ne waaye mbir mi dugg na leen yoonu alquran yoonu yonent bi aleyhi salaatu salaam moom la wax qul hadihi sabili voilà ad'u ila allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana min almushrikin qul suñu boroom ne yonent bi aleyhi salaatu salaam waxal hadihi sabili sama yoon wii lii mooy sama yoon mooy lislaam damay woote nag jëme ila allah l'islam jëmewul feneen ila allah wa inna ila rabbikal muntaha te ci sa borom mooy déytal ba mooy terminus nga foog ne nag yow ab départ nga jóge fee di dem ci yàlla non moom mooy départ bi moo yoon wi ngay jaar te mooy destination bi loolu mooy liy dëgg ku xam dëgg xam nga ne loolu mooy buur yàlla ngay jóge mooy fi émetteur bi moom la ci waxu gaa yi def linguistique ak gaa yi ki affaire ki communication émetteur bi mooy buur yàlla mais kuy émettre dara dafa am destination mais destination bopp bala nga fa àgg daa am fooy jaar muy canal bi canal bi mooy borom bi subhaanahu wa ba léegi mooy émetteur mooy canal te mooy mooy destinataire bi mooy ci moom la mbir mi jëmaan waaw kon mu mujj mbir yi daal yow boo xamee dëgg kon affaire yi yàllay kese la waaw mooy yàllay kese la kon wa inna ila rabbikal muntaha kon innama qul hadhihi sabili ad'u damay woote ila allah jëme ci buur yàlla subhaanahu wa ta'ala ala ko ci clairvoyance ci lu leer nañ ci xam-xam ala basira ala ilmin wa ma'rifatin wa tahaqquq mooy lu leer nañ waaw loo xam ne ombre doute amul laysa bi shakk lay la laysa li shakk fihi ilayhi sabil laysa li laysa li shakk ilayhi sabil waaw li may woote l'islam bii xam-xam bii lii nii mooy ne du amu ci yoon ndax xam-xamu diine boroom xam-xam bi moo tax nit boo may xam-xam day leer ci yow loolu nag moo tax nag gaa yi xamul nag loolu lañ xam xamul moo tax ñu naan sawaay ak ah, sawaay sawaay dafa repp alors que reppul moom laa la waxoon keroog ne ku am xam-xam wallahi dangay am fit ku yàlla may xam-xam te yàlla kese tax nga wut ko te yàlla kese tax ngay jëf te yàlla kese tax kenn ëpp la fit ci kaw suuf kenn laa wax te nag dara manu koo tiital dara dara lan moo koy tiital huwa ma al haqq mu ngi ànd ak buur yàlla miy dëgg nan lay tiite nan lay tiite moo tax moo xusnu moo xawf yooyu du ko xam waaw moo xusnu njàqare xam nga xusnu mooy lu weesu la mbir mu am ba pare c'est vraiment maa ngi rëccu naram fekk la ci nga nekk ci ci naqar comme nit koo xam ne dañ koo faatal mooy dafa faatu bokkam dafa faatu mooy ci xusnu la nekk day am njàqare waaw mooy njàqare foo ko dégg mooy lu weesu la alors que xawf ragal mooy loolu lu nekk ci kanam la mooy ñëwagul waaw kenn du ne man damaa ragal damay ragal taw démb bi laay ragal déedéet <laughs> non li ngay ragal ci sa kanam la ne ndax incertitude lu lendemain yi nga xamul ak bu ñëwee lan lay fekk waaw moom yooyu du ko am waaw mooy dina tiis bu amee kii waaw parce que jaam bu buur yàlla na too dafa bëgg nga xam na yëpp wan ne yow jaam nga waaw nga damm sa bopp wan ko ne walla nii nga bëgg ma mel nii laay mel waaw mais loolu ci buur yàlla la moom moom du deñ mu xolam nekk lu lëkkaloo mooy xolam da koy aj ci borom bi subhaanahu wa taala loolu moo tax ci bitim nii dina feeñal loolu waaye à vrai ci biiram mooy rida la am ngërëm ngërëm la am waaw léegi nag Euh, buñ gisee loolu euh, kon mooy ala basiratin ala basira mooy ci kaw xam-xam bu leer nañ bu leer nañ ana man wa man ittaba'ani ak képp koo xam ne dañ maa topp ku faaru ku faaru Hiraqli yi ñoom dañoo amul woon loolu teguwuñ ci xam-xam waaw seen dara leerul léegi nag ñu ne gaa yi arab yooyu bind kon Hiraql di César ne ko affaire bi lool na situation bi mooy ne non seulement waa ji fi doon wootewu yonent Seydina Muhammad la ñuy wax sallallahu alayhi wa sallam ñoom la rajul waaye leen ñoo ar rajul sax moo tane ci ñoom parce que ñu ñoom ay ñaay gém seen ñi lu ñaaw ci doon génn envers julli ñi ñu ne moom ah, moom fii mu ne mu ngi daanaka ku ko jekkali mu dem waaw ñu ngi ci problème yu rëy te bekkoor bu mag dal na leen léegi nag Hiraql kon boo mënee saisir loolu mooy boo mënee saisir occasion bii une fois pour toutes loolu menace la ci sa empire bi te xam na ne c'est pas normal fexeel sax tu conquérir foofu Médina mu jeex coow la jeex mais nag bi lool biñ ko yóndee loolu fa ba'atha rajulan mu yónni benn waay min uzamaa'ihim ci seen kilifa yu mag yi waaw ci les chefs de l'armée waaw de son armée moom César yuqaalu lahu Qabbaad kun naan Qabbaad wa jahaza ma'ahu arba'iina alfan mu waajalal ko préparer ko mu dem ngir dox ci kaw Médine boole ko armée boo xam ne quarante mille personnes lañ waaw quarante mille personnes ana nag fa balagha nabi loolu nag la yeneen timale sarsam ba mu yëgee loolu ci la waajal nag ngir du toog ñu koy fekki di xaar ñuy ñëw di dal ci dëkk bi déedéet mu fekki leen kon loolu mooy deuxième sabab mais bi sanadin da'if an imran ibn husayn inda al imam at-tabarani rahmatullahi alayhi ah léegi mu am beneen waaw mu am beneen sabab beneen sabab waaw ah muy këne ñu ne mushrikuuna yi mushrikuuna yi dañu ne mooy ci euh, waa Makka mushrikuunay Makka yi euh, ñoom ñoo ne ah waa Makka mooy ñi nga xam ne dañu jege woon Makka te nekk ay yéefér ci arab yi dañu ne yonent bi alayhi salaatu salaam non nañ jël nañ jël juif yi ba pare nañ jël juif yi après dinañ ñëw ci ñii nañ jëw ci ñii euh, wala nañ jël bi mooy ne euh, kii euh, dañ ne bokk na troisième sabab bi nga xam ne ki la jullit ñi suñu boroom daal di tere mushrikuuna mushrikuuna yi mooy mushrikuuna yi polythéistes yu arab yi ñu jegeeti kaaba gi ci aj hein bi nga xamante ne nii dañ leen koo tere ñu jegeeti al masjid al haram dim naan parce que ñoom najas aw ñoom dañoo sobew kon nag bu ñu jegeeti al masjid al haram ñoom dañoo sobewu mooy ñoom mushrikuuna yi najis lañu najas lañu ak ak sobe lañu bu ñu jegee ci al masjid al haram ñu ne bi leen bi leen suñu borom tereelool ñu ne qaala quraysh waa quraysh nag ne la taqta'anna 'anna al mataajira wal aswaaq wa la yadhhabanna maa kunna nusiibu minha fa'awwadahum allahu bil amri bi qitaali ahli al kitaabi ñu ne bi leen suñu borom teree lool waa quraysh lañu ne décision bii de muy dogalub yàlla bii ak attey sharia bii tere mushrikuuna arab yi ñëwati fii ci kaaba gi même bu ñun léegi tuub nañ mais ça ne va pas faire notre affaire ça parce que la taqta'anna 'anna al matajira wal aswaq lii day dagg ci ñun fii nga xam ne occasion la woon aj yi arab yi jóge seen réew yi fu nekk di fi indi seen marchandise yi imaginer ñu bari ci ñoom gëmaguñ l'islam ñu ne leen léegi du ngeen fi jegeeti tere nañ leen kaaba gi loolu kay mooy day suñu marché bu rëy ak commerce yaxantu bi ñu doon def ak ñooñu nga xam ne même bu dee gëmuñu ci arab yi doon fi ñëw di fi indi marché bi ñuy jëndaale ci ñoom loolu doon doxal économie bi fii nii Makka di ko faire tourner ah loolu nag attef charian bi tere leen fi bool loolu doxal suñu loolu dina dagg suñuy affaire de ah il faut s'attendre à une crise économique boo xam ne bu garaaw lay doon te tamit suñu suñu foire yi nga xam ne occasion ak gi lu ne lañ fi doon def ay waay waay lu majen naa ki ay ay ay occasion yi jariñati te nag bu loolu demee noonu wala yadhabanna ma kunna nasibu minha mooy suñu chiffre d'affaires day fondre comme glace sous le soleil waaw day dem li ñu doon am ci loolu yaxantu boobu te buñ leen teree buñ teree mooy <laughs> comme si ñu ne clients yi yéen tere nañ leen marché bi ñoom noonu lañ ko gisee ah clients yi kat ñoo doon mushrikuuna yi tere nañ leen fi nga xam ne fi lañ doon commercer walla suuqu ñu jël alkaaba def ko suuqu dunya allah au ñu def ko suuqu boo xam ne suuqul aaxira ah alaaxira wala mu nekk loo xam ne li tax ñu bind ko mooy suuxul aaxira ku ko jàppee duñ la ne bon yow li nga def <laughs> mais am na lu gën a kawe la ñu def ko li tax suñu boroom ne looloo tax muy def ma kii kaaba ma taxawal ko mooy ngir ñu koy jaamu di ko sellalal ñaamu gi niñ koy jaamoo jaamu yàlla gi foofu di ci sha'a'ir Allah ngir buur yàlla kese gaa def ko suuqu dunya marché àddina waaye nag l'islam dafa neex alhamdulilah alxanafiyatu samha suñu boroom may na waa ji aji daal di defaale commerce waaw fa laysa aleykum junahun an tabtaxu fadlan min rabbikum bu ngeen demee aji buur yàlla amul benn problème ci ngeen defaale commerce waaw mooy yéene yi indiraaju niyaat da ngay boole yéene mais ne tout le temps nag buur yàlla kese tax bu loolu après beneen yu baax yu ci dugg day duggaale tabaan lay doon mais bu yeneen yi jiitoo nga après nga ci mooy buur yàlla sax dax du dudul ñëw mooy parce que buur yàlla xajul ci xol xol moo keneen déedéet moom dong wala nga toog mais bu surtout rawatina nga dugal leen ne ko nag ñëwal ak fekk déedéet loolu du dox léegi waa Quraysh biñ jàmbatee lool ne ah, salaam lii moom nar naa yéeme de léegi nag mu ne fa awwadahum llahu bil buur yàlla nag daal di leen échanger lañ doon am noonu ne leen léegi xaralee nag kitaab muy les gens du chrétiens yi ak juifs yi bu ko defee lañ fay ame ci butin de guerre ak yooyu dina tax dina remplacer lele waaw ndax xareek ba ndax ba moo tax ba aaye wàcce ñu ne yaa ayyuhal ladina amanu qaatilul ladina yalunakum minal kuffaar yéen ñi gëm yàlla suuratu tawba ba léegi xare leen ak ñi nga xamante ne nii ñoo leen gën a jege ci yéeféru ci yéefér yi ah léegi yonent mi alei saatu salaam jël décision dog ngir dem xare jeeg romain yi ndax ñooy ñi gënoon a jege <coughs> li annahum aqrabu nnaasi ilayhi wa awlaahum bi daawati ila al li qurbihim ila al islam que ñoo non ñoo gën a jege mais mooy Médina Médina Cham la gën a jege que Perse que Faris quand même <laughs> waaw rien que léegi xoolal Médina bi mu nekk ak Iran fan moo gën a jege Iran la gën a jege wala ay Jordanie te Jordanie ci Cham la bokkoon yooyu yëpp ñu ne comme que moo gën a jege Yonent mi alayhi salaatu salaam tàmbalee foofu te tamit ñooñu gën yey ngir nangu l'islam di dëgg ji ndax jege ki nga xam ne moom lañ jege diine ji waaw voilà Euh, mais sabab bii da gis ni wérul parce que yaa ayyuhal ladina amanu qatilul ladina yalunakum minal kuffar loolu gisoon nañ lan moo tax te lii nii mooy ne en plus problème bi mooy le fait que euh, que ne yonent bare suñu boroom daal di leen euh, waa Quraysh daal di leen mooy histoire biñ ne looloo tax mooy dañ naan la ghazwatu Tabuk moo jiitu li ngeen di wax sabab bi li muy wax ne parce que ba ñun nii ñu taxaw nii hein ci mois rajab bii ñu nekk nga xam ne ci la xare bii di amee muy euh, ci la yonent ma sa sa di génn ngir dem tabu ci l'an neuf juróom-ñeenteelu at mi ci gàddaayam bi sallallahu alayhi wa sallam mais est-ce que du gisagul nañ fi fenn fu yonent bi sallallahu alayhi wa te teree waa Makka ne leen mushrikuuna yi najas lañ bu ñu bu ñu wërati kaaba gi loolu gis nañ ko aj gi ban aja fa am sax waxoon nañ la selon ñoom imaam al-Waaqidi nee nañ at mii ñu nekk nii mooy at mii ñu génn at mois huit bi xam nga yonent bi alayhi salaam Dul Qa'da la fa bi mu defee umratul Ji'raan dafa ñibbi te Dul Qa'da weer wi ci tegu mooy Dul Hijja ñoom ñu ne at moomu noonu Dul Hijja boobu ci l'an huit ki jiite woon aj gi côté jullit ñi mooy kan ki mu bàyyi woon Makka mooy kat waxal ki mu bàyyi woon Makka day wax waxal ma dégg. kan la nun la tudd na la tudd Ibn Asid c'est bien Ibn Asid mais nan nan Ibn Asid hein non Asid bi la c'est bien Ibn Asid c'est dëgg la dëgg la bon Ibn Asid ah bon waaw bu doon bu doon bu doon examen la bon bu dee loolu mooy dix points da am dix points bon euh, manuma la manoo li mu wax du noonu mais tur bi trouver ma ko ah voilà mooy euh, que moom moo jiite woon aj ji ah Attab ibn Asib Seydina Attab def nañ tar ñawan ba téyel ma ci tural tur yi del téye del takk insha allah dina baax insha allah del takk ya allah dina ñëw ah par ndànk-ndànk dina ñëw <laughs> dinu la compliquer turu jour yi de te du ñuy wolof te ñu ngi leen di jàpp walla iyaazu billah ah kon Seydina Attab ibn Asid moom mu ne moom moo jiite woon aj gi côté jullit ñi te boobu yéeféer yi tamit dañ doon ñëw di aj année bi nga xam ne ci la yonent ma saab saab alquran wàcc di tere ne pour yéeféer yi partir de at mi buñ fi ñëwati mais at moom mooy at mi ñu nekk mooy la neuf taaj gi ñëwagul kon nan lañ mën a waxee loo xew ne rajab la xew moo rajab shaaban ramadan shawwal mul xeeda zul hijja sept mois avant wala lan ñaata mois euh, rajab hein ñu ngi ci rajab shaaban ramadan shawwal zul qa'da mooy cinq mois avant cinq mois avant yow xew-xew boo xam ne cinq mois avant lay la war a xew nga ne la war a xew dans cinq mois moo tax lii xew léegi xew kon kay loolu xam nga ne loolu dëgërul moo tax sama bi it wérul wérul que ne tere gu ñu tere yéefar mushrikuuna yi nga xam ne ñoo dëkkoon ci péninsule arabique bi tere leen ñu ñëwati di aj waa Quraysh dañoo jàmbat lool ne kon de suñu commerce yàqu na waaw te lañ ca doon am mooy suñu capital mooy fondre mooy yàqu waaw damay ñàkk na mu daal di leen koy échanger ak xeer ak xaax ak waa Ruum loolu da gis ne loolu dëgërul parce que xeex bi bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi alxuraan doon wax loolu xeex bi ñépp ci yam minal kuffaar yi loolu gisoon nañ ne ñu gën jege la waaw yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba mu jógee xare yi ba gisoon nañ ni doon demee. ah gisoon nañ dem na ay Juhayna fu nekk noonu dem na fa waaw léegi moo tax yooyu noonu bon lii nii sabab biy dëgëru mu am beneen sabab ñaata ngoog ñett benn bi bi ma bi ne Sa'd ak sëriñam que ne yi doon newoon des yi doon ñëw Médine ñoo wax yëgal yeneen saa salaam waa Médina ne leen boroom de waajal nañu xa armée bu rëy te seen waa Laxm ak waa Juzaam ak tribu ya nekk côté yooyu yépp ñu ngi leen di jàppale ci loolu ngir ñu dal seen kaw nag yeneen saa salaam ne kon ñu génn benn saba ngoog beneen bi moo doon ban bu Seydina Imraan ibn Husayn rawaahu Tabaraani bi sanadin da'if kamaa qaala az-Zurqaani raxmatullahi alayhi këne ay chefu tribu yu arab yi yi dëkk côté Sham ñoom ñoo bindoon nekkoon sous la tutelle te nekk ay chrétien ñoo bind yonent male yi no Hiraql ngir ne ko Seydina Muhammad mu ngi ci position sallallahu alayhi wasallam position de faiblesse parce que maral bi sécheresse bi sonal na leen ba daanaka seen jur gi ak seen alal yépp ñàkk nañu ko léegi nag occasion la ngeen nga dal seen kaw mu waajal armée yonent male sa sam yëg ko deneen a ngoog troisième bi mooy biñ gis léegi mooy keneen arab yi waa Quraysh ñoo jàmbat gëm nañ yàlla waaye comme que l'islam léegi day tere ku ñëw mushrikuuna yi agsi loolu du baax ci seen commerce bañ doon def ak ñoom te loolu day rësal économie Makka ak ñooñu zaadaha llahu tashrifa wa takrima suñu boroom jox leen digal jullit ñi ñu xeex ak waa Rome waa Rome byzantin ak kuffaaru ahlul kitaab yi tamit ngir mu remplacer loolu loolu dëgërul kon ñettango ñeenteel bi ñeenteel bi mooy lan euh, boobu imaam al-Bayhaqi ko solo ci sanad boo xam ne xasan la waaye mooy mursal la nag mooy xa bi ci daa àggul ndax ci Abdurrahman ibn Ghunm la imaam al mu ne yahuud yi ñoo wax yonent bi alayhi salaatu salaam ne Abal Qaasim in kunta saadiqan falhaq bi Shaam fa innahaa ardul wa ardul anbiyaa fa gaza Tabuk laa yuridu illa Sham mu ne euh, li waral xare bi mooy juif yi ñoo ñëw na yeneen time alay sarsam ne ko yaa Abal Qaasim ñoom nag lu bari dañ ko doon wooy Abal Qaasim wala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sàllawlu moo taxit ka ko ci defoon rabbin ba ko defoon ba saxaaba ba tëgg ko korpeñ saay moom doom naa dootu ko yombatee def waaye abal qaasim ñu ne ko yaa abal qaasim yow abul qaasim sallallahu alayhi wa sallam in kunta saadiqan ndéem dëgg nga mooy ngeem ndeem yonent nga dëgg li moom ni koy woowee ni nga koy waxe ah falxaq bi Shaam demal Shaam fa innaha ardul mahshar wa ardul anbiya ndax Shaam mooy suuf sa nga xam ne falo suñu borom di pang nit ñi mooy fa la ñuy dajale nit ñi mooy yawmal qiyaam foofu la nit ñi daje ah mooy nit dekkee foofu la ñuy daje est-ce que xamoon na loolu <laughs> xam nga loolu jàppal xadiis yu wér la yonent bi aleyhi salaatu salaam moo ko wax te comme li Seydina Ali waxoon hein ah, wa sayakunu li anna athalitha li anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qad qaalaha allah ñetteel bi mooy nit jël zakaatam non jël saraxem pas zakat di saraxe xaalis xaalis loxo bi fees dell ak or ak xaalis gi ngir saraxe ko du am ku ñu ko jox mu ne loolu wa in taalat bikum xayaa Seydina Ali bu seen fan guddee ñoom doon waxal di ngeen gis loolu waaw ndax la li anna nabiyya ndax yonente bi sallallahu alayhi qad qaalaha moom moo ko wax sallallahu minute loolu la ardul mahshar mooy ardul mahshar mooy Sham bilaadu Sham fa la nit ñépp fa la leen suñu boroom di pange foofu dajale leen waaw nga dee Australie nga diyee fëleeg Indonésie eh, nga diyee Argentine ak nga diyee état Washington fële ca ajak-jak Japon Yabaan Korea foofu yépp Russia foofu yépp hatta Norvège yooyu yépp boo fa deewee min saaxilil aj Côte d'Ivoire Afrique du Sud foo dee ardul mahshar ila Sham mooy Sham la ñeen di dajale yéen ñépp yawma yunaadil munaadi min makaanin qarib wala ba'id bés bi wootekat biy woote waaw gaa yépp di daw bu ëffee mbir mi ñépp dinañ jóg waaw léegi rek neel juif yi ne yow abul qaasim sallallahu alayhi wa in kunta saadiqa ndeem ñoo ñaaw la nañ ndeem dëgg nga ndeem yonent nga dëgg comme ni mu koy wax kon nag fal xaq bi Sham demal Sham parce que fa inna ardul mahshar moom ñoom ci seen bopp xamoon nañu mais diine juif léegi dafa mooy diine dina paradoxal xam nga juif yi am na ci ñu bari ci ñoom ñoo xam ne gëmatuñ ne yawmal qiyaam am na ah. ah non am na moo tax loolu nag gaa yu bari dafa mel ne xamuñ ne juif yi ñoom jàpp mooy bari na ci ñoom léegi daanaka mooy courant bi ëpp léegi kenn ñoom. yawmal qiyaam amatul non pour ñoom yooyu terre promise fee bu ñu fa newee doy na moo tax diñuy moyee ci di ci ci dund waaw ahrasun nas ala haya ak ñoo moy te xër ci dund gi ndax xam nañ ne jàpp nañ ni fii rek la waaw léegi ñu ne seen ndax foofu demal foofu bu dee ne dëgg nga yonent dëgg nga sallallahu alayhi wasallam mooy la grande Syrie waxoon naa la du Syrie Bachar al-Assad gay ah Jérusalem euh, une partie de la Turquie une partie de mooy Jordanie ak yooyu yépp même euh, yooyu yépp ci Sham la bokkoon loolu lépp Sham la woon loolu lépp voilà léegi euh, ñu ne ko kon demal foofu parce que foofu mooy suuf si yàllay dajalee nit ñi te foofu mooy suufu yonent yi wa ardul anbiya mooy suufu yonent yi aleyhim salaatu wasalaam ayna al xaliil ngi Hebron loolu la wax Hebron kuene foofu dañ lañuy wax ne fa la xabru seydna Ibrahim ne dañ koy wax waaw bon Jérusalem moom xam nañ ne foofu yonent yi mooy mawal anbiya <laughs> moo tax yonent bi aleyhis salaatu wasalaam Isra wal Mi'raj foofu la leen jiitee seen seen seen seen kër seen dalwaay seen fa nga xam ne mooy seen seen seen gox noo ko nag foofu mooy suufu yonent yi aleyhimu salaatu wassalaam waaw bi ñu ko waxee ne nag fa gaza Tabuuk laa yuridu illa Shaam yonent bi aleyhi salaatu wassalaam nag daal di dem nag xare ji dem génn dem Tabuuk ndax loolu que ne juif yi tax waaye lii it dëgërul même bu dee ne mu affaire bi mursal xasan la hein waaye mooy ne bii it dese naa dëgër lii mooy yi nga xam ne la boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim tudd ne lii moo tax yonent mi alayhi salaatu salaam génn dem Tabuk euh, am na beneen boo xam ne gisuma ñu koy tudd Euh, boo xam ne dama gis ne te sorewul ak euh, yenn wax yi mooy boo seetloo wax yi yëpp mooy yonent bi aleyhi saa bu yégée ne te loolu yàgg nañ ko gis ci xare yu bari ba mu yégée ne waa Makka ñu ngi jóge ne li dat bi di ñëw Uhud ghazwatu Uhud to dane woon sax nañ xaar nañ leen xaar fii ñoo leen gën a xam dëkk bi ndax stratégie la woon mais ñi ëpp ne nañ dem mu dem mais yàgg nañoo dégg muy dégg ñuy menacer ay Banu Lihyaan dañuy menacer mu dem di di di làqu bëccëg gi di dox guddi gi ngir bett leen waaw mooy lool moom lool sunnaam la woon gis nañ ñi mu yónni sariya yi tamit noonu lañ doon def buñ bañoon bëgg bett noon wi dañ doon dox guddi gi lëq làqatu bëccëg gi te yonent bi alei satu salaam bu mësoon a yëg ne ñooyu am na mooy doon woon xaar am na beneen boo xam ne maa ngi koy door a fàttaliku léegi maa ngi ko doon kii mais naa ko wax bala may wax bii nii nga xam ne mooy am na ci boroom xam-xam yi ñu ne këne euh, bo këne li tax ghazwatu tabu mooy yonent bi alei satu dafa dem foofu ngir lan gaa yi waa Ruum lañu lañu ko rayaloon saxaabaamam yu màgg ya mu yónni woon Tabuk mooy ten tudd leen ñoom Seydina Jaafar non Seydina pas Jaafar Seydina Zayd ibn Haarisa voilà moom mooy njëkk parce que moom la yonent bi alayhi salaatu salaam waaw nañuy jiital ki yonent bi alayhi salaatu jiital waaw mooy Seydina Jaafar euh, Seydina Zayd ibn Haarisa radiyallahu ta'ala anhu ak Seydina Zayd ibn Haaris ak Seydina Abdullah ibn Rawaha ak ñañ fa faat ñooni yonent bi alayhi salaam dafa doon dem ngir jël revanche su ñooñu dalaale ci waa Room ngir yóbbu fa diine tamit waaw ngir jël yóbbu fa diine Room foofu nga xam ne arab yi des foofu ak nekk ñu nekk ay nasaraan ak yooyu ñu yóbbu fa diine am na ci boroom xam-xam yu ne revanche Tabuk la mooy waa Tabuk foofu parce que bi Tabuk amee xam nga boobu yonent ma ne saa saa manu fa woon a dem directement parce que y'avait Quraysh Quraysh jeexaguloon de fatxu Makka amaguloon fatxu Makka ci huitième année bi la am Tabuk dëgg la ci huitième année bi mais moo njëkk am moo tax ñoom Seydina Jaafar ibn Abi Taalib radiyallahu ta'ala ñoo ñooñu fekkewuñu fatxu Makka moo yonent ma lay sax sax manul woon amul woon occasion di dem foo fële ci ab xare contre César contre Héracle déedéet parce que cay bu génnoon noonu ba waa Quraysh yëpp ko mën nañu jaar ci ginnaaw waxuma la Quraysh rek mais ñeneen ñi nga xam ne gëmaguñu woon te doon xaar naan daaw Muhammadan wa qawma ci arab yi bàyyi leen Seydina Muhammad ak ay ñoñam waa Quraysh rek ku féete kaw daal ñu xam ne yaa ngi ci dëgg imaginez mu demoon fu sori foofu ay sept cent kilomètres six cent dem ba foofu waa bu ñu ko yëgee ak wala noon yi jege foofu mais mën nañu dal ci Medina kon mënu fa woon a dem léegi nag bi mu paree ci arab yi Hawazin lépp jeex na léegi nag mu des Sham mu des ñoo gin a jege te ñoo defoon la li yonent bi alei jublu Tabuk ngir daje ñoom loolu it ci sabab yi la léegi man sabab bi ma doon wax mooy euh, Seydina Omar radiyallahu dafa am xadiisam boo xam ne imaamul Buxaari rahmatullah yi soloo na ko ci bërëb yu bari indi na ko ci kitaabu baabu tanaawub fil ilm mooy fi ngay sauf foofu noonu tudd fa partie bi ma soxla man bi ñu soxla nii tudd ko foofu mooy di awante ci xam-xam mooy la bunt bi nga xam ne nit ki doone man tout le temps damay damay jàngi naa am possibilité jàngi mooy man loolu say activité ak ni nga war a dund loolu war naa tax doo man tout le temps ngay nekk ak sëriñ bi mais bu dee manoo tout le temps fexeel bu dee am nga koo xam ne sa xarit la man nga ko téyel yenn yi bu dee surtout bu yéen a bokk métier wala li muy def man nga ko defaaleel moom mu dem déglu ji nekk ak sëriñ ba beneen jour bi yow nga ñëw moom mu def loolu ndax ñoom ay sàmm lañ kii tey mooy mooy sàmm en attendant jour boobu kële dem ci yonent ma sa sam jàng lépp lu mu fa dégge bu ñëwee nettali ko ci ngoor gi ñëw nettali ko xaritam bi bu subaa kooku moom mooy dem ci yonent saa salaam moom mu dem am nañu ne nag xaritu Seydina Omar bopp Seydina Itbaan ibn Malik la waaye loolu daa desee sax waaw même bu dee ne ku mel ni imaam Badruddin al-Ayni moom da koo tudd noonu rek ne bi mu naan saaxibun ci ansaar yi moom mu ne huwa Itbaan ibn Maalik rek dem mais loolu dafa desee sax wax jooju waaw mooy dafa dafa dafa soxla ñu saxal ko voilà léegi euh, mooy foofu noonu ci bunt boobu indi woon na ko gis saxaaba radiyallahu ni xëre ci xam-xam pour dara bañ leen rëcc comme que man ma nekk tout le temps ma ut koo xam ne maa moom dañuy dañuy awante mais ñun léegi am nañ ñu gën a kii yooyu suñu enregistreur yi bu ma mënula teew naa fexe soit man ma def fa sama bos ñu may enregistré may bi wax ñu activer ko waaw mu jàngale ñu activer ko wala moom bu dee day activer mbir yi da koy enregistré man ma fexe nag li muy enregistré man jot ci waaw wala ñeneen ña fa teew li ñuy enregistré ma ma jot ci loolu ñun buur yàlla xoolu xéewal yu bari yi ñu defal kon alhamdulillah alhamdulillah maa la ko wax Allah léegi kon loolu am na léegi nag mu des leneen kon mooy foofu bunt boobu indiwu fa li ma soxla nii indiwaat na xadiis bi ci kitaabu tafsir bi muy tafsir tafsiru suuratul mulk suuratu tahrim suuratu tahrim suuratu tahrim naa bëgg a wax indi na ko tamit ci kitaabu nikaax ak yooyu mooy buñ ñëwee ci suuratu tahrim ci kitaabu tafsir saxiixu imaamul buxaari baabu tabtaghi mardaati azwaajik mardaata azwaajik mooy buntu boobu wallaahu mu qad farada allahu lakum taxillata aymaanikum mooy suuratu tahrim bunt boobu noonu di wax ci diggante yonent bi alayhi salaatu salaam ak euh, soxnaam yi bim naan ko yaa ayyuha nabiyyu lima tuharrimu maa ahalla allahu laka tabtaghi mardaata azwaajik waaw dangay sàkku mooy buntu dangay sàkku mardaata azwaajika sa ngërëmi sa soxna yi mooy li leen neex euh, mu indi fa hmm? mooy deuxième xadis bi mu indi mooy première xadis boobu première xadis bi mu indi mooy xadis Seydina Abdullah bu bu ah, bi nekkoon ci kitaabul ilmi baabu tanaawu bi fil ilmi loolu foofu noonu mooy même xadis bi sof ko foofu da koo tënk fii nag da koo yaatal xadis bu gudd la bu imaam Seydina Abdullah ibn Abbas mooy bi mu naan man damaa toog toog naa at waaw am benn question bu ma bëggoon a laaj Seydina Omar ibn al-Khattab ci benn aaya benn aaya mais manuma koon laaj parce que gi mooy tëyu gi mooy Seydina Omar ak caractère gi muy dégager ak tamit ni nga xam ne du mooy nitu yàlla noonu lay mel du ñuy ñëwee tout le waaw du koo xam ne day sévère mais. li muy dégager day tax gars yi respectabilité gu rëy gi noonu looloo taxoon manu wax ko laaj ba benn jour mu génn di aji ñuy aji moom Seydina Omar radiyallahu anhu bi mu nee xalifa nee na ma ànd ak moom Ibn bi nga xam ne ci lañ ñëw ba ci yoon wi mu ñëw ci benn mu daldi jéng dem ci benn garabu arak mooy garab yi nga xam ne moom lañuy soccu arak yi ñuy yi nga xam ne ci sunna moom la saa salaam doon soccoo nee na mu demoon côté yooyu ngir dandu tali bi fii ci yoon wi ci fii fii délégation bi di di dox di dox caravane bi ngir aajoom nee na ma taxaw ngir di ko protéger ngir nit ñi ko gis moom Seydina Omar radiyallahu anhu nee na bi mu euh, ko laaj bi am na dama ko doon defal muy jàpp ma ne waaye naa ko laaj rek parce ko man de ma ne ko yaa amiral mu'minin mani lataani tadaaharata ala nabi min azwaajihi wa sallam ma ko nekk yooyu ñaari jigéen ñi nga xam ne ñi alquran di wax suuratu tahrim hein ñaari jigéen ñoon muy wax seen kii naan in tatuubaa ila allahi faqad sagat qulubukumaa ha wa in huwa mawla wa jibril wa salihul mu'minin wal malaikatu ba'da dhalika zahir mu ne way aaya boobu noonu kan lay wax noonu yan ñaari jigéen ñooñu muy wax inta tuuba bu ngeen tuubee ñooñu mooy ñam mu ne ko mais kooku Aïsha la ak Hafsa xamoo ko woon si Aïsha la tilka Hafsa wa Aïsha ñoom ñaar la mu ne ko man de bëggoon na la bëggoon naa la koo laaj bu yàgg mais un def na un mais manuma ko nag parce que bon sa respectabilité ak seli mu ne ko fala tafal mu ne ko nag bul defati loolu Ibn Abbas Ibn Abbas bul defati loolu maa dananta loo xamante ne question la boo am nga jàpp ne man Umar ibn al boo ma ko laajee am naa xam-xam ba laaj ma ko laaj ma ko mooy yow boo yaakaaree ne xam naa ko rek mooy laaj ma ko fa in kaana lii ilmun xabartuka bi mooy yow sa njortu nga am rek <laughs> waaw ne ah borom nit ki day am njortu mais xaaral mu ñëw laaj masala bii boroom xam-xam sàngam mais boroom xam-xam bi bu ko am moo tax Seydina Omar ne fa in bu dee ne kaana li bi bu dee fekk na xam-xam ba ne fi man bu boobaa ne ma dinaa la dinaa la tontu dinaa la xabaare wax la sa laaj boobu lan mooy tontu bi mooy bu dee ne am naa xam-xam bi waaw mooy yow yow bi ñuy laaj parce que nit ñi dañoo foog ne boroom xam-xam wala su ngay boroom xam-xam dëgg-dëgg ndax ku nekk boroom xam-xam ñu ne la boroom xam-xam it waroo fi nekk di wàññeeku non loolu ñi desee xam dëgg-dëgg ñooy ñooy non loolu da ngay doo kontaan parce que man la ni buur yàlla li mu jaarale ci man mooy buur yàlla la ñuy tàgg rek du man waaw allaamul ghuyub mooy ki nga xam ne moom moo meloo ne boroom xam-xam moom que ne moom waxul ne aarif laa de waaw déedéet aalimul ghaybi aalim la boroom bi subhaanahu wa aalim la wax waaye waxul aarif laa moo tax aalim mu ëpp doole aarif ci lu ñu jooyal waaw léegi. Euh, kon mooy euh, euh, mu ne ko bu dee mooy yow boroom xam-xam yi bu nit ki yaakaar ne am nga xam-xam ni mu laaj la loolu mooy moom yaakaaram na yor yow nag yaa xool lii ma laaj est-ce que xam naa ko déet bu ma ko xamee xabartuka bi ma daal di la koy wax bu ma ko xamul nag ñu seeti feneen waaw te Seydina Omar xam nga loxoon doom yi xadiis mu ngi sax yi Seydina Abdullah ibn Omar fekk Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu dafa am lu mu ko wax xam naa nag affaire dafa dafa bon dafa bizarre ci moom ne yeneen saa salaam bon ab xadiis affaire même bizarre ci moom quoi mu ñëw laaj ko Seydina Omar radiyallahu anhu mu ne ko waaw loolu la mu ne ko nag léegi sama doom eh Abdallah bu la Sa'd ibn Abi waxatee dara bul ñëwati di ma ko laaj tamit loolu la mooy boroom xam-xam il faut pas nga may taalibe yi. c'est bien Seydina Abdullah ibn Umar li doon def da doon leerlu mais il faut mu am ay limites mooy nga xamal leen ne man duma toog ñu naan ma euh, Serigne diw moom de laaj naa ko laaj bi lii la wax yow lan moo ciy saxaraat loolu loolu kenn du ko def surtout koo xam ne xam na ne moom nee na ko dana ko lépp loo xamante ne sama doom lu la Sa'd ibn Abi Waqqas waxati jële ko ci yonent bi sallallahu alayhi yonent sallallahu alayhi wasallam bul ñëw ci man Umar ibn al bi ma ko laaj sëyna bu ma ko laajati ndax moom lu la wax ci yonent sallallahu alayhi mel noonu saxaaba yi radiyallahu ñu kawe ñooñ lu saxaaba kese même ñi nga xam ne dañoo jàpp ne àgguñ ci darajaay xulafaa ur-rashidun ak ashratul mubashirin kenn tuutiwu ci ku ci wax lenn noonu la waaw Seydina Omar gis nga xadis boobu nag xam nga Seydina Omar dane woon léegi mooy bi ñuy wuutante mooy kii tey mooy mooy dem ci Yonent sallallahu alayhi man ma dem bu may dem di sàmmi sàmmaaleel ko ay juróom moom it beneen jour bi man ma dem déglu ci Yonent sallallahu alayhi wasallam moom mu sàmmal ko ma ay juróom bu guddi jotee man damay ñëw këram nettali ko li Yonent sallallahu alayhi wasallam jàngale ci jour bi yëpp moom it bu dee ayam la moom mu ñëw nettali ma li Yonent sallallahu alayhi Euh, daal di jàngale ci jour bi yëpp nee na euh, bi nga xam ne nag ci lañ nekke noonu mu ne wa nahnu nataxawafu malikan min muluki Ghassan dhukira lana annahu yuridu an yasira ilayna faqad imtala'at suduruna minhu waaw fa idha sahibi al-ansari yaduqqu al-ba'd fa qaala iftah iftah fa qultu jaa al-Ghassaani fa qaala bal ashaddu min dhalik waaw Seydina Umar radiyallahu anhu nee na bi nga xam ne ñun mbaag sama xarit ansaar yi boobu noonu lañ doon def radiyallahu ta'ala anhuma nee na benn bés naka laa nekk sama kër rek sama xarit boobu noonu ansaar yi boobu nga xam ne moom laa doon wóotanteel mu may ràmp ñu muy fekke tey suba man maay fekke yu mel noonu mu daw gaaw ne jamono jooju nag dañu newoon ci situation boo xam ne ñun dañu doon ragal dañ doon xaar di am mooy loo xam ne lu ñëwagul la moo laa walaan ragal lu ñëwagul la loo xam ne ñu ngi ko doon xaar te tamit di inquiété ci côté boobu malikan min muluki Ghassan benn buur ci buur Ghassan yi te wax naa la Ghassan foofu lañ ne mooy ci satellite romain yi foofu noonu waa Laxam ak waa Juzan ne waa Ghassan foofu lañ ne fàttalekul ba ñuy yóbbu lettre yi maliku Ghassan yaa ngi koy fàttaleku mais maliku Ghassan lettre ba sax lettre bi ñu doon jox César moom jaar na ci moom te moom it jot na jotoon na ci. Seydina Omar ne jamono yooyu dañu ne woon doon xaar doon ragal doon nekk sur nos gardes que maliku Ghassan parce que dañoo zukira la naan dañoo wax indi ñu information que ne annahu yuridu an yasira ilayna dafa bëgg marché sur Médine mooy ñëw faagaagal Médina faagaagal jullit ñi ndax la ci dogalu kan sangam di Qaysar César te César gis nga moo tax riwaayé même bu wérul da gis mooy esprit bi mu ngi ci mais dañuy wax wàllu sanad bu ñu waxee sanad mooy wérul mais fii Seydina Omar radiyallahu anhu ne te ñun ñu woon suñuy garde di mettre mais nekk suñuy garde di xaar nga xam ne nekk ci ci ci ci inquiétude boobu nga xam ne boo boo tëddee sax say naraw bu xaw a kii ndax mais nañ leen gis nga Maliku Ghassan te buy ñëw mooy ñun ñëpp te Qaysar da koy jàppale kilifaam ak ñun ñëpp te gisoon nañ mu tamiñ defoon nañ fa bari woon cent mille rien que ci gaay arab yi ñun nag ñu doon suñu garde doon xaar kooku fa xat mala at ci suuru suururanaa ni suñu xol yi feesoon na del ci lool mooy di ko xaar vraiment nelaw yu doon woon neexati di xaar ana kañ lay agsi nee na newee ci situation boobu rek ci la sama waa ji ñëw fëgg sama bunt bi ni ko fëgge mooy doonu koon fëgge noonu quoi rëng rëng rëng rëng rëng iftah iftah ubbil ubbil ubbil ubbil ubbil nan la ubbil Seydina Omar nee na ma ne ko jaa al-Ghassani waaw kon mooy buurub buurub Ghassan bi ñu doon wax dafa ñëw mooy gaa yi nekk fële ca côté Rome chrétien arabe yi foofu ak waa Rome dañoo ñëw waa Byzance su kon ak seenu mu ne ko mukk bal ashaddu min dalik li xew moo gën a garaw maliku Ghassan ñëwoon fii di ñu faagaagal allahu akbar te liñ doon wax mooy yoneen saa salaam ba mu parqué jigéen su yi bi toog mois boo xam ne daf leen a kii mooy daf leen a mettre en quarantaine fay mooy moom euh, kii leen ber leen voilà ba saxaaba yu radiyallahu nekk ci jàkka ji di jooy ndax lan kër yonent saa salaam am na problème ñépp foog ne naan rumeur yooyu yonent saa salaam dafa fase ne soxnaam yi la gi ni noon a rëy waa leen saccagé leen gis doon ni seen seen seen seen xalaatin seen seen ngëm fi mu leen àggoon mooy yonent daal mooy lépp ci ñun que ça soit romain yi xam nga loolu garaaw na ngasaan ñëw Médina une ville aussi sainte yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne fi mu ñëw dugg rël waaw boom di daaneel di kii mu ne loolu noonu li xew mu li xew a gën a màgg que kooku bu ñëwoon ndax bu ñëwoon après ñun mën nañoo défendre te tamit dinañ jéem a défendre malgré day difficile mais parce que kër problème yonent sallallahu alayhi wasallam moo am problème boo xam ne dañ naa problème conjugal la allahu akbar allah léegi nag lan mooma li fi ma a gis nga affaire bi kon mooy Seydina Omar radiyallahu anhu ci boppam nee na am na buur boo xam ne te fi Tabuk nekk mais côté yoo lañ ñëwoon ñoom mooy satellite romain yi maliku Ghassan mais foofu lañ ñëwoon mooy fi Mu'ta nekk côté Mu'ta noonu Tabuk foofu yëpp côté yooyu lañ ne jëm ay Jordanie foofu noonu côté yooyu noonu mooy waa Laxm ak waa Juzaam côté yooyu lañ ñëwoon foofu noonu lañ ñëwoon même bërëb yi te ki ki leen mooy gisoon nañ ci lettre yi ñooñu ci Rome lañ newoon mooy Hiraql moo leen jiite woon ci ay waawam lañ doon jox ay déetam lañ doon bàyyi kon Maliku Xasaan bu waajalee rumeur boobu am mooy kon que mbir mi ça ça provient de Hiraql moo tax ma ne mën na nekk sabab te day dugg ci sabab yiñ lim yiñ jota lim këne amaan affaire bii nag bi nga xam ne ci la so mooy vraiment parce que bi muy def le tout le temps nit ñi di xalaat tout le temps way nekk seen garde xam nga loolu tamit neexul waaw bu guddi jotee te mais gars yi mën nañu jóge fu ne te xamuñu benn information yonent saa salaam nag comme que moom mu dem fekk leen fa nga xam ne mooy seen territoire ilaa Tabuk bu ko defee raatali foofu yépp yoon wi ngir dajeek ñoom foofu mbir mi nag dal di leer xare bi am mu jeex waaw bu <laughs> dugal fa lislaam mooy du gis nag ñuy tudd kii bi amaana euh, parce que bon ci sama gëstu lim lim ci toll mooy du ma gis ñuy cité naan lii amaana moo ko waral mais amaana mu bokk ci yi nga xam ne euh, moo ko waral mooy sabab yi ñu wax yëpp da gis ne boo leen boolee boo leen gisee esprit bi ci kaw même bu dee ne càllale yi dëgëru mais dañuy dëgëralante dañuy dëgëralante que ne yonent saa salam en tout cas lii mën nañ ko tak que ne li tax mu génn mooy ne gaa yooyu am na daal information que ne ñooñu ñu ngi waaj a dal ci métier waaw loolu boo seetloo ñoom ñëpp loolu lañ bokk. ba mu des bu bi juif yi ñoo ko ne demal fële waaw ak tamit bi nga xam ne euh, euh, bu dee dëgg-dëgg yonent nga ak beneen bi ne lan que euh, waa Quraysh ñoo wax mu daal di leen ne bon affaire bi yàq suñu commerce suñu borom daal di leen échanger lu ne bu dul loolu moom yi ngay gis ni affaire yi mooy que loolu incha allah mooy li nga xam ne mën nañ ko jàpp que dafa am surtout ak xadiis Seydina Omar bi nekk saxiix imaam al Buxaari yi rahmatullah alayhi eh, kënee eh, loolu insha mooy li tax yeneen saa salaam daal di génn foofu rek <coughs> léegi kon xam naa tey dañuy yem ci fii ci sabab yi kon gis nañu Tabuk walla alhamdu wal minna fan la fiiti tur bi ak turu xare bi dañ koy wax saatul usra jayshul usra ghazwatul usra yooyu yëpp dañ ko koy tuddee alxuraan moo ko tuddee saatul usra bokkul ci turu xare bi hmm? mu metti bi jamono ju metti ji xare bu tar bi tam saf te metti mooy jamono ju metti la xewe loolu dinañ ko gis insha allah ci biir nettali gis nañu kon lu tax ñu tudde ko gis nañu kañ la xewoon mois rajab la te dinañ gis imaam ibnu Isxaaq rahmatullah yi ci jotaay bii di ñëw moom nan la ubbee loolu waaw ni mu defee lëkkale entre fi nga xam ne mooy jóge gi mu jógee Ji'irraana ak xare bii nga xam ne mooy ghazwatu Tabuk kon rajab après sabab yi lan moo waral mooy loolu incha allah yi ñu wax noonu lii ci nga xam ne moom incha allah mooy li ci gën a te ñu man koo jàpp ci boole mbir yi mooy que euh, dafa am rumeur ab rumeur la que ne waa Rome l'empire romain byzantin dañu waajal ngir dal si jullit ñi te yonent bi sallallahu alayhi wasallam doonu loon toog ñuy dal ci kawam mu dem fekke leen foofu fële loolu moo waral xare bi insha allahu taala kon ci jotaay bii di ñëw eh, ñu daldi àggale dugg nag ci nettali bi insha allah ginnaaw bi ñu defee mëmbëstal gi ci wàllu ghazwatu Tabuk wallahu taala a'lam wa sallallahu wa sallama ala wa ala alihi wa sahbihi ajma'in